mooy suuratu baraa ak suuratul faadixa ak tur ya ñu waxoon walillahi alhamdu walminna ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim infiruu xifaafan wa siqaalan wa jaahiduu bi amwaalikum wa anfusikum fi sabiilillah daalikum xayrun lakum in kuntum ta'lamuun suñu boroom tabaaraka wa di wax kon ci laayaab ñeent fukki bi ak benn mu ne infiru jóg xifaafan moo xam dangeen a nekk ñu woyof nekk ñoo xam ne dangeen a sawar wathiqaala walla boog dangeen a nekk ñoo xamante ne nii mooy mooy woyofu ngeen fekk leen ci jamono yoo xam ne da ngeen a diis mooy loolu lépp ci yem bu leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne jóg leen loolu moom amul tendeefal ak naan bon je ne suis pas prêt bon instant bi je ne pas chaud quoi di dem di xare ji déedéet amu ngeen ci droit moo xam ngeen nekk ñoo xam ne da ngeen a sawar wala sawaru ngeen wala da ngeen am alal wala amu ngeen alal wala da ngeen a nekk ci seeni soxla wala fekk ngeen fiix amu ngeen benn soxlaa ci yem yooyu yépp ci yem ay da ngeen a diis da ngeen am njaboot moo tax boo nan laay def wala amoo ko wala yooyu yépp ci yem loolu daan suñu jóg nag bi amwaalikum ak seen alal yi bi amwaalikum wa anfusikum ak seen bakkan yi bu ko jaree walla mooy bi amwaalikum wa anfusikum bi amwaalikum wa anfusikum fii sabilillahi ci yoonu yàlla zaalikum loolee xayrun lakum moo gën ci yéen de in kuntum ta'lamun dem xam ngeen lool mooy lan mooy ne jihaad am na ñoo xamante ne mënuñoo dem parce que ñoom seen physiquement seen yaram mënuñoo dem bu boobaa bu dee ne borom bi joxal na defal na leen alal joo xam ne duñ mën a participer financièrement ñooñu moom de lool lañuy def lool mooy liy farata ci ñoom am ñoo xamante ne nii ñoom dañoo ñàkk amuñu alal amuñu alal yu ñu dépensé waaye nag pare nañu dara dalu leen ñu wér nañu peke lekk mën nañoo dem ñooñu ñoom dañuy xare ak li nga xam ne mooy seen bakkan am ñoo xam ne borom bi daf leen a ñaar daf leen a defal ñaar yépp mooy am nañu alal te pare nañu ngir dem xare ji mooy dara dalu leen pare nañu tekkiwul ne bon mooy aw sama liggéey bi temps yi chômeur laa déedéet déet non mooy nafi sa commande bi yépp nekk na la li nga xamante ne nii clients yi nañ la tiim waaye bu dee imaam bi moo la ne ay wa jógal loolu day nekk farata voilà comme li nga xamante ne nii noonu la ko al imaam Ibnul Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi leerale ci li nga xamante ne mooy <coughs> mooy ci téereem bi al kon nag mu ngi noonu ah léegi léegi mooy bu boobaa ndax jihaad ci boppam nekkul farata voilà moom dafa nekk fardu fardu kifaaya bu ci ñenn ñi taxawee mooy day wàcc ñenn ñi waaye am na foo xam ne day nekk farata mooy bu lee ne imaam bi def ne yéen waa diw yéen mbooloo diw yéen waa Caaroy sur Mer aywa ki nga xam ne ba doon réewum jullit lañu nekk léegi ki nga xam ne mooy ministère de la guerre ministre bi nga xam ne mooy toppatoo wala le gouverneur de la guerre nu ngeen ko mën di tudde wala ki nga xamante ne moo yor wàllu xare bi bu nee yéen waa Caaroy-sur-Mer jeunes yépp ku am par exemple quatorze ans wala dix-huit ans na nga jóg à partir de foofu ba cinquante-neuf ans wala soixante ans wala boog nu mu ko indee ñooñu na ngeen ñëw ñooñu amuñu droit ku ci amul ngantu feebar boo xam ne mooy tax mënoo jóg kooku amoo droit naan ah non non non waaye ala nan laay def samay ana laay def may fi laay tourner ay woy samay jën yi ak samay lii non non non loolu may yow amaay amaay amaay amaay lëgëy déedéet loolu amoo ci droit amoo ci droit yow lébu bi di wax lool waaye yow bi nekk ci tool yi ma noone waaye dara sama kii yi nga xam ne sama bassin bii ma nekk sa waay non non non man sama bawol kii déet déet déet déet moo man mii nan laay def ak saa mbay mi dañ naan la mu yow looy wax nii yow géréer bi yow itam amoo ci droit mooy képp képp bu nee yéen ñi amu ngeen droit naan ay wam ñun mënuñoo dem déedéet waaye waaye waaye si dafa dof tànn keneen amoo ci droit wala ñu songandoo dëkk bi dëkk bi nga xam ne mooy léegi noon yee leen song fu nekk loolu amul droit ñu naan noonu na police yi jóg ah non où sont les ah, suñu yoon newu ci ah non non boobu ñëpp ay jóg voilà loolu la sinon bu dul loolu jihaad du farata jëmm voilà bu ci ñenn taxawee wàcc nañu neen ñi walillahi alhamdu wal minna léegi nag kon loolu la suñu boroom li taxoon nag fii nag mu nekkoon farata mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam ghazwatu Tabuk dafa wax ñépp jóg amul kenn kum neew bul dem lu dul ñeen ñoo xam ne ñoom la seppee ñoom Seydina Ali ibn Abi Taalib ak ñi nga xam ne ay way laago lañ woon ñoo la waxoon ne bu ñu toog ak ñi nga xam ne moom moo leen ne ñu toog loolu kese ak jigéen ñi xale yi ñooñu kese amoon droit toog ku dul ñoom yow moom amoon xafan moo xam woyof ngeen wasiqaalan wala ngeen diis wa jaahidu na ngeen jihaad bi amwaalikum ci seen alal yi wa anfusikum ak seen bopp seen bakkan yi fi sabilillahi ci yoonu yàlla bu ko daree amul naan non non non man moo moo ma longévité laay ko sàmm quoi man dundu gi non dem fee jaay sa bakkan non yooyu il faut pas être fou ñu ne la hey yow ni yaay fou laa wax déggoo li sa boroom wax kon nag mu ngo zaalikum loolee xayrun lakum in kuntum ta'lamun dem xam nga waaye comme que ñun xamuñ dara dañuy gis loo xam ne suñu musiba la ñu foog ne fi la jàmm ji ne mooy toog daal nekk fi daal dara metti doo ko doo doo doo gaaral sa bopp ci lu metti ndax yàlla ñu foog ne loolu moom ak xaru la fekk ñun dañoo xamul dara moo tax suñu boroom nag ni kaay nag ma wax la gis nga way ngëm yàlla yi bi ñuy waajal ñenn ci ñoom di diis diisul waaye mujj ñëw ba léegi am na ñeneen ñoo xam ne ñoom muy naafiq yi ñoom moom nekkuñ fi di sonn quoi mu ne law kaana aradan qariba bu doon ne gis nga am poñet la mooy mata'u dunya boo xamante ne am poñet nekk ay marchandise ay bagage yoo xamante ne nii ay màng qariban yu jege yoo xam ne ci nga leen woo wa safaran qasida ak li nga xamante ne nii muy muy muy muy tukki boo xam ne bon bu dugg doo mën a daal soriwul daal mooy daal dañuy dem jëli màng yi wala jëli récupérer ay alal fële après ñëwaat man koy bànneexoo bu doon ci lool nga leen woo waat naa ne man borom bi la tabaawuk waat nañ ne boobu même ñi doon diis diis sax di nekkoon ñu dëggoo ci jullit ñi loolu doonu leen woon dal konoon te kon dinañ la topp walaakin waaye nag li am ba des fii yéeféer yi ñéeféeru naafiq yi lay wax li tax ñoom demuñu mooy laay bi à partir de fii naa naafiq yi lay wax walaakin waaye li am ba des ba'udat alayhimu shuqqa li tax ñu ne demuñu fenn dañ doon dajaloo ci seen kër ya naan nañ leen ko bu ngeen daal leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam li nga xamante ne ni mooy permission bàyyi leen ngeen bañ a dem bu leen nee bu leen dem alhamdulillah bu leen nee dem bu bu euh, dem leen ñu bañ a ah. voilà mu ne li tax nag ñoom toppuñu la mooy walaakin li am ba des ba'udat dafa sori alayhim ci ñoom muy gis nga yi ñu war a toggoo muy dox bi nga xamante ne masaafa gi jóge fii ay kilomètres yi kilomètres ci naaju tàng wi mbooyameeg désert bi jaar fii ak ñàkk ndox meeg ñàkk taw bi ak li nga xam ne ñàkk provision di yóbbal gi loolu moo tar ci ñoom ak fa ñu dem waaye tamit ku ñu jëm ca moom muy Qaysar la ñuy xool naan hi le grand César loolu moom xanaa rek bu doon tey dañ naan mooy lu tubaab bi di wax naan se jeter dans la gueule du loup mooy daal yow yaa sànni sa bopp ci li nga xamante ne mooy gémmiñu kël gi ngir mu daal ŋaan xiif ŋaan nga ñëw daal yow dugal sa bopp ci biir gémmiñ gi ngir mu reere la benn yoon ñoom ñu ne weewu <laughs> ñun dañu dem suñu borom nag ne loolu la de walaakin li am ba des bu doon kon lu yomb la nga xam da ngay dem rek récupérer ay marchandises mbiri àddina moom ca topp waaye nag li am ba des li tax nanguwuñu cee dem te li tax ñu la ciy topp boobu mooy ñoom dañoo jàpp ne ah dinañ ci am waaye nag bii nag du ñu ñëw de li tax nag mooy lépp ci ñoom sinon waxoon nañ la am na ci naafiq yi ndax dañoo mën a camoufler façon bu ne lañ moo tax sa bopp bu fi nekk naan diwmee boo demee ci ñoom la bokku déedéet loolu yaa ngi bàkkaar yow bàyyil nit ñi toppatool li ci biti li ci biiru nit ñi loolu rek yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni gën ñépp te borom bi doon ko yi ci biiru nit ñi loolu sax bu doon àtte li ci biti la doon sukkandikoo wallahu yatawarras yatawalla sarair borom bi moom mooy méngoo te mooy ci res di naan nekk ki toppatoo li ci bóotu nit ñi ak li ci biiru nit ñi mu ne kon nag ñii lii yoo tax duñ la topp de mooy daa sori ak distance ba ak yooyu ak yooyu lañ duñu dem de wasa yaxlifuuna te xelsef na la ñoo waatal nag gis nga boo demee ba dellu ba di ñëwaat fi nga xamante ne mooy sa xare yi ngay waajal ba dem waxoon nañ la laay yi daam laay yoo xam ne laata xare bi la wàcc am yoo xam ne ci mooy ci yoon wi am yoo xamante ne bi yonente bi alayhi salaam ñibbisee mu ne wasa yaxlifuuna te xilsif nañ laa waatal ñoom naafiq yi billaahi ci yàlla nag lañ lay waatal ndax comme ko na képp noppi moo tax ñoom billaahi waxoon nañ la naafiq moom de toute façon day day day day mel rek kakkatar la mooy caméléon la fa mu nekk nañuy waxe rek noonu lay waxe ndax bëgg bëgg fondre ci masse bi kenn du xam ne moom bokkul ci ñun moo tax comme que fii moom billaahi la ñuy wax ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom la digal jullit ñépp waaye bu demee ci jullit ñoo xam ne ñoom barkeb sëriñ diw la ñuy wax ñu daan barkeb sëriñ diw loolu la ko waa mooy naafiq mel noonu léegi nag mu ne si yonent borom bi ne ko wa sayahlifuna billah ci xilsif nañ laa waatal billaahi boo ñibbisee ba dara dalu fa ñu gis ne bon xare ba yaa gañe wala yow lan doon tiit naan dinañ la boom amul léegi lan la ñuy wax ñuy waat dikkal la naan law istata'na waat nañ ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ñu jàpp suñu ñàkk dem gi de law istata'na waat nañ ne bu ñu manoon bu ñu manoon a génn ànd ak yow wallahi la xarajna maakum de doon nañ ànd suñu mbokk yii yu tedd yi ngeen doon ñu borom ne yuhlikuuna ñu ngay alak anfusahum seen bopp ci waat gi ñuy waat muy alyaminul ghamus ñu ngi waat waat goo xam ne moo leen di nëkk ci safara ak li nga xam ne merum borom bi tabaaraka wa taala xam ne lii du dëgg nga ñeme cee waat naan billah ñu ngay waat seen ñu ngay alak seen borom seen bopp wallaahu te borom bi ya'lamu mooy ki xam dëgg-dëgg innahum kana dëgg dëgg naafiqi la kaadibuuna dañuy expliquer dañuy wax loo xam ne amul wuti naag li am te nii ko borom bi waxe noonu lañu defoon gis nañ yonente bi alayhi salaam jógee Tabuk liñ jëkk a def am na luñ fàttoon dafa ñëw ci jàkka ji julli ñaari rakka après daal di toog jullit ñi di ñëw léegi nag naafiq yi agsi ñoo fa njëkk agsi ngir wane ne ñoom bi ndéggee na leen tibale saa saam agsi na ndax dañ doon informé wu ba xam ne mu ngi ci yoon wi bam agsi ñoom ñëpp ñu gaaw ku nekk di joxe say ngànt naan la wistatana la xarañ naa maakum euh, wa di waat naan buñ la xarañ naa di waat bu eh, buñ ko mënoon de doon konoon te kon doon nañ génnaan dëgg yéen ñu borom ne ñu ngay waaj ñu ngay ñu ngay dinañu alak seen bopp ñu ngay alak seen bopp te borom bi xam na ne ñoom ay kàccikat lañ afallahu anka suñu borom ne yow bésu yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam sa borom de daal dina lay jéggal li ma adinta laka adinta lahum lu taxoon nga leen di jox ndigal sax bañ la laajee naan la may ñu permission comme que ñoom borom bi xam na ci seen bopp te gisoon na ne ñoom ñoo doon wax naan ku ñu joxee permission ñu dem ah ñu ñu ñu ñu ba ñu toog ñu toog bu ne ñoon ñëw leen dem ñu bañ mu ne kon nag da ngaa waroon bàyyi rek lan moo tax borom bi jéggal na la lu tax nga leen di permettre di leen a xaar bu leen jox benn ba nim lay leere lakal ñeel la ñi nga xam ne sadaqu ñoo la ma nga xam alkaadibiina ñi nga xam ne ñoo expliquer la ñuy wax la bu yonente bi saa saam def mu ko lii la fan yële li nga xam ne moom la boroom ki nga xamante ne mooy boroom mooy Seydina Cheikh Ahmad Tidiane